Suratul Fil saaru rënd rënd yi màcc yëpp ñu ko jël masaraaw ma ñëpp ñu ci sa waa ji Allahu akbar laa ilaaha illallah Allahu akbar alhamdulillah bismillah rahmaan ci ci ñu yaram ñu dara ñu ñu dara ñu jaar ñaar ñu dara ñu ñu dara jala waa ci jira bi dem rënd rënd yi ñu laal ci ci saar ñu rënd yeen ga ci saar ga bés boo xam ne ay yeen rek ci ci rënd rënd rënd rënd bi jënd dara ndax gaal la bu taxaw ci kaw géej rek géej gi di doon nga nekk waaw nga gis nga génne ndaw suuf ak xaaral ah di xam suuf génne mboolem comme si woon ci biir yëpp ak mboolem ñuy ci suuroon yëpp mu sànni ko mu génn ci biti mboolem denc yi ne am ci suuf yëpp génn ñu ko tàmbalee génne par benn benn fu nekk saafanteel ci seen i gat amul nag lu ko yàlla day joxe ci suuf bu yëpp jeexaanaat waxaana sa waa insaanu yow may bind la keroog waaw bisu muy solo ak baaraas la nga keroog ñun ñaa ngi naan mokk yi soomu noppi waaw lu tax ñu jàngat yi a def ci ay xalaat ci wàllu mu ko def yàllaa ko digal na wax muy seede lépp lu góor dafa mës a def ci kawam ak lépp lu lépp mu jàngal ko fi kanam yàlla de yàlla na suuf loolu la wax di dégg dëkk bi ñëw ñoom loo ma fa def ci ñoom ñu jàngal ko malaaka yi ànd na yow indi seeni karne ñoom loo ma fa def ci nañ ko lawul mahfuus ñëw yàlla ne xaasaat kitaabunaa yantiqu bil haqq lawul mahfuus ñëw te du wax lu muy dëgg te teer wax teer lu la mu defoon yow nañ suñu defee keroog wax suñu dana gongeeku naa si sa mbir mi ñu koy loolu moom ñu tàggoo tàggoo boo xam ne dootuñu am lu mukk ba daal di nekk ba ba ba ba ëpp ñaata su ma yoroo ba ma jamono yàlla ñu yàlla boole ñaata su ca mooy jam safara ba ak na daal ñu daal ko lii raw ngir na war leen am alam ñu koy jëfee ba man yaa ma ci jëf jëf na ñu xaaral dara ci ma mbakam sànq lay xaaral suudu yàlla wala mu gis ak kawam ba man yaa ma ci jëf na ñu xaaral dara ci man la xam-xam ko lañu. soxla ñu ci waaye yàlla ñu ngi fa